wa man ihtada bihadiihi ilaa yawmi ddiini amma ba'd fa yaquulu al-imaamu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi tis'iin ba'dal mi'a baabu fadli intidaari salaah kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre cent quatre-vingt-neuf di téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent doon wax ci ngëneelu al-mashi ila al-masaajid ngene li nekk ci jéegoor yu di dox jëm ca jàkka ya xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis mille soixante di junne ak juróom benn fukk mu ne woon wa an abi saidin alxudriyi radiyallahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal idaa ra'aytum arrajula ya'taadu almasaajida fashhaduu lahu bil iimaan walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis buntu bu bees comme niñ ko yëge woon nga xam ne mook li ñu génn daanaka ñoo hadis euh, yooyu junjoon nañ ci te am na lu bari loo xam ne waxoon nañ ko ci maaye imaam indi ko fii rek ngir feddali waaye ngir beral ko loo xam ne buntu la muy chapitre cent quatre-vingt-dix euh, bala ñoo dugg ci lii hadis bi génnoon biñ fàttali léegi yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu ngeen gisee nit ki mu bari tànk jàkka la di fréquenter jàkka ji fréquentation jàkka yi kooku na ngeen ko seedeel ngëm yàlla Euh, loolu euh, boo seetloo euh, ku waxal yàlla wala bu dee sa côtoyer looy côtoyer yenn façon nit yi ak di dajeeg ñoom mooy lii yonent bi alay saat saam nga seetlu ne lii yonent saat saam digle am na ñoo xam ne du ko def waaw du ko def li ñuy def mooy au contraire waaw Iblis mi nga xamante ne moo leen di wax loo même bu dee nit ki léeg-léeg Euh, euh, euh, du du du à chaque fois Iblis da koo noot à cent pour cent au lieu mu doxe lii yonent bari saa saa wax seedeel ñoo xam ne dañuy fréquenter jàkke ji waa jàkke ji ak ñi nga xam ne foo leen fekk ñu xool ak fuñ man di dem li ñuy njëkk a demee foofee fan la jàkka ji nekk dugg Google Map wala dugg Google wala li nga xamante ne Cheikh Google wala feneen xool foofu est-ce que wala application yi nga xam ne day wane jàkka yi bu dee France la nekk walla fan la jàkka nekk ban carte wax la ban kii ak GPS yi doo fay deme nga xam ne balaa dem fenn bu dëkkee Lyon war a dem Toulouse wala Montpellier wala Bretagne wala moo xam Belfort wala Mulhouse fu mu ci mën di dem bala moo dem senn li muy njëkk a xool day xool ah xaaral bu ma demee foofu ana fan la jàkka ji féete ak hôtel bu dee ci hôtel lay dal walla euh, bu dee da daa am ñu mu seeti waaw hôtel nag bu dee <laughs> Sénégal liñ doon san waxtaan ak keroog sama benn frère mooy hôtel Sénégal en général dañ ci am benn euh, préjugé bu ñaaw boo nee hôtel rek ñu jàpp ne ah waa ji jaaykatu boppam la wala hi waaye dugg hôtel wañ nga gisee ngay jaar ci buntu hôtel sax gars yi di commencé am ay idées yu ñaaw ci yow alors que loolu du dara lu dul benn genre façon gisuñ la boo xam ne c'est pas réel du dëgg waaw ñoom ñoo xamul luy hôtel en tout cas ña ko ciy xalaat léegi parce que léegi mu ngi commencé di soppeeku ci ñenn ñi waaw la nouvelle génération xam nañ luy hôtel dañuy dem fenn war a dem dans la région de Diourbel wala fa liggéey mais amuñu fu ñu dal ñu am hôtel bu nekk foofu ñu jëlal leen su seen entreprise jour bi ñu fi war a def ñun ñu fanaan foofee ndax huit lañu war a commencé waaw nekk ca hôtel ba bu ñu xëyee après daal di dem liggéey après jël seen oto ñibbi waaw jël seenub njagajaay wala lu leen di ma wala gaa yi yóbbaat seenub kaar ñibbi wala ñuy dem Casamance wala Fuuta wala nangam loolu ak Dakar sax <laughs> waaw wala ngay recevoir ñoo xamante ne nii say clients leen yoo xamante ne et à l'étranger leen jóge waaye am na ñoom fu ñu dal nga war dajeek ñoom nga dem ci hôtel bi ngir rien que pour daje fa ak ñoom ñu servir leen ci accueil bi te ay ataaya yéen ay servir laaj li ngeen di kii ñu servir ngeen toog. def votre travail durée de travail ak yu mel noonu loolu hôtel yi loolu lay jariñ waaye gars yi jàpp nañ ne hôtel fooy ñëwee hôtel ñun temps gone c'était <laughs> ça waaw non hôtel moom non seulement buntu hôtel moom boo fay romb ci buntu bi loolu moom daanaka sa mañum rus wand na mais loolu euh, loolu préjugé kese la waaw waaw tekkiwul te tamit liñ jàpp ne Europe hôtel yi moom ay auberge la gars yi di fi caaxaan di jaay seen bopp loolu <laughs> non Europe demewul noonu de waaw Europe hôtel bu fi def loolu di di recevoir ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp bés bu leen police jàppee hôtel bi ci loolu lañ koy tëj man nii dégg naa ci oo xam ne kenn ma nettaliwul parce que dama see mës a liggéey waaw xam ci lu leer ah vigile bi ne ma waa ji accueil yi nekk accueil bi man liggéey ma foofu en tant que mais mu ne ma am na fi boo gisee ñoom ñu sonn ci affaire yi di trier bu baax di xool clients yi fiy ñëw ak tamit di seetlu. Euh, kii ñëw na fi ndaw si ut na fi néeg wala waa ji dugg na fi kenn benn jigéen jekki quelques jour mu duggaat fee keneen ak yu mel noonu wala gars yi dugg yu bañ arrêt retour yi dañuy commencer di ko soupçonner alay dem euh, teg benn filature est-ce que waa ji nekkul jaaykatu boppam la bu ñu ko xamee dañ koy génn hôtel bi ci saa ni ko boo génnul on appelle la police waaw loolu Sénégal dafa am. Sénégal ah, gars yi dafa bëri si la jël. ñoo gën a yées sax waaw jaaykatu seen bopp yi ak ñi nga xam ne caaxaan nañ bëgg dem waaw loolu bu dee idée boobu loolu gaa noonu lañ loolu c'est ça mais hôtel c'est pas waaw te pourquoi <laughs> ma ne léegi te ku dem Makka euh, baax na ba euh, Makka bu ñu demee gaa yi yan hôtel la ñuy jël ah boo demee sa ak kër ngay dëkk non ay hôtel ngay dem luy waaw wala ay Airbnb comme que léegi bari na. booy dem umra wala aj nga xam ne bu dee état Sénégal koo xam ne loolu ay hôtel la ma yow yaay dem mu nekk nga lu immeuble nga foog ni fii ay kër la non ay hôtel la yu ñu loué leen presque euh, quinze euh, leen ko loué ko loolu ay hôtel la te pourtant dan léegi li a wax foofu mooy taaliday iblis et iblis wal iyaadu billah euh, lan lay def lii yonent bi saa saam ne bu ngeen gisee koo xam ne daa bari euh, tànk ci jàkka yi ngeen seedal ko gëm yàlla iblis day def ci seen xel xatta ñu baax ñi boo vigilawul ah non non non non attention ah gaa yi di nekk ci jàkka yi ñoo gën a saay saay ñëpp non ñii wal iyaazu billah loolu qawlu kadibin wa zuurin wa buhtaan wallahi waaw waxi kacc la duur la nar bu rëy yoo xam ne nag yow mi koy wax wa tahsabunahu hayyina wa huwa inda allahi azim wallahi boo jàppee ne loolu woyof na yëgal ne fa yàlla bal billahi lu màgg yaa ngi teg ci sa euh, deru moroomu jullit yoo xam ne yow li ñuy def defoo yow kenn du la gis ci ji lu dul accident waaw yow yow yow boo ñëwee ci jàkka ji mooy am na lu xew waaw ngir yàlla kese andiwul ci jàkka waaye bu dee dañ fiy takk ab séet boo xam ne xam nga waajo wala new neen yow lañ ko ba bàyyele wala yooy yow nga yow waaw bu dee koo xam ne dégg fi ay reer wala ay mbir yuñ fay séddale waaw la yeneen saa saa waxoon mais gaa yi gis nga buñ dajoon mir maam mir maam <laughs> ki eh, eh, irqan saminan waaw bés bu ñu gisoon li nga xamante ne mooy aw aw aw aw ndogalu yàpp moom lañ doon a sànq ndogu yàpp boo xam ne wu nooy la woo am ne moom la ñuy séddale ca jàkke ja bindee waa ji ko yëgoon ne ah looloo fa xew waaw wallaahi dina dikk day ñëw kenn du ko arqan saminan aw mirmatayni hasanatayni la sihdil isha loolu ñii ñoo ñii mees waaw <laughs> waaw mu ne am na gaa yoo xam ne law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmatayn hasanatayn li sihil al-isha allah waaw yonent ba lay sa asaba ko <laughs> wal hadith fi sahihayn waaw hadith sayna abu hurayra radiyallahu anhu yonent ba lay sa asaba ne am na gaa yoo xam ne moom te da koo wat walladhi nafsi bi yadihi wallahi huwa as-sadiq al-masduq waxoon nañ ko fan yii yow da ngaa ñëw marqué ci da ngaa xam nga ne ay ay ay ay sa biir bi moo la fi indi parce que bi nga déggee ñu ne pas diw saa bernde tey <laughs> saa bernde moo woote waaw dégg naa ay yi ci reer yu fóorandi yaa kooku taalibab sëñ Tuubaa la la hawla quwwata ñooñoo man ci bernde radiyallahu anhu xaaral yow kenn du la gis ci jàkka ji nga ñëw nag position teel ñëw ah ñu jàpp ne waa ji daa julli si non ñiy gàmmook ñiy raas dem la inspecteur joxaane waxoon bokkuñu yow xam nga ne da ras raas dem loolu nag c'est mince waaw waaw loolu moom vraiment c'est mince quoi <laughs> waaw yonent way saa saa ne waat naa ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom law ya'lamu ahaduhum bu kenn ci ñoom xamoon ne annahu kana moom yajidu arqan samina ke bu ñëwee julli ci gée fekk boobu bi muy wax gëneelu abdullah julli gée waaw waaye mu ne bu yëgoon ne dina am bu ñëwee dina fa am benn euh, yax woo xam ne benn kilo bu baax waaw nga xamante ne daanaka yàpp waañ ci tel waaw dañ koo togg ba yàpp wi dari nele <laughs> waaw yàpp weesu bari nga xam dañ koy yëkkati yàq yàq wi rek yàpp yi rot ci fa gémmiñ gi wallahi nooy nepp te neex te neex a jàllale bu jotoon bu xamoon ne loolu bu demoon fekk ko ca jàkka ja aw mirma tay ni xasana tay na waaw waaw wala ay épaule sa ay ay ay ay ay ay ay ay ay jigo yu baax jam <laughs> na bu doon loolu la dina ñëw la shahida konoon waat naa ne di la shahida al isha bi nga gis waa ñëw xam nga ne kooku yow nga mel noonu foo ñëwee jàkka mooy sa intérêt mondain la moo la fi indi sinon doo ñëw Allahu akbar waaw yow nga mel nii ba pare ah di di di di di di wax ci deru ñi nga xamante ne ñooy atqiyaul abrar alladhina yu'ammiruna masajid Allah waaw ñi nga xamante ne ñooy Euh, ñu ragal yàlla yi ñuy teet yàlla ci seen lépp waaw baax ba pare nekk ñoo xamante ne ni ah dañuy dundal jàkkaay yàlla yi nga ñëw di leen wax waxu yu ñaaw yi waaw di leen seede seede yu kàcc yi naan ñoo gën a tàccoor ñëpp eh, eh, attention man dem katu jàkka yi foo ngeen def attention yow premièrement def nga bàkkaar ci yaa ngi wax di tuumaal sa bokk julli lu ñaaw loo xam ne amoo ci preuve te yàlla dina la ko laaj bi mu leer la deuxièmement mooy li la yonent bay saa saam digaloon yow baax na ba yaa xam nga ne ñoom ñooy dem katu jàkka alors que yonent bay saa saam danañu woon bu ngeen gisee nit ki am ay habitude ci jàkka yi di fréquenter jàkka yi di dem ci jàkka yi lu bari seedeel leen ko ngëm yàlla yow nga ñëw doxoo lool nga doxale contraire lu li yonent bay saa saam moo qad asayta Allah wa rasulahu waaw duubul ba asiyaan nga def duubul ñaari bakkaar yeneen waaye saa saa ne la seedeelal kooku baax yow nga koy seedeel lu ñaaw di tax ay rumeur yoo xamante ne benn ku ku tekkiwul dara boo ko bind ngir yàq der waaw parce que ci kanaalu kanoo iblis yi la bokk waaw bañ nit ñi di dem ci jàkka yi ndax xam na ne loolu nga leen di defar ah non jàkka yi surtout imam yaa daa sax waaw quartier sangam imam nangam wala a jiw waaw waaw moom moom moom sawaay lii la def nàngam ak nangam waaw a ganta a njaay moom wala m njaay nangam ak nangam yooyu yëpp kullu hada kadib wala ñu gis ci benn bëgg koo tasaare fi alors que defoo li lay sa borom digalool loolu lu dangereux la loo xam ne suñu doomu jamono nañ ci bàyyi xel dañ ne woon nañ ko euh, wax laata euh, ñuy continuer wala al imam al hafiz an-Nawawi <coughs> rahimahullah kon mu andil ñu chapitre bu bees <coughs> di chapitre cent quatre-vingt-dix mu baabu fadl intidaar as-salaa mu tudde ko baabu buntu fadli ngëneelu intidaar as-salaa toog di xaar julli xam nga gisoon nañ ko ci xadiis yi ñu génn ci buntu bee comme niñ la ko waxaloon ah alaa adullukum alaa maa yamhu Allahu bihi al-xataayaa wa yarfa'u bihi ad-darajaat qaalu balaa ya rasula allah qaala isbaagu alwudu ala almakaarih wa kasratu alxutaa ila almasajid wa intidaaru alsolati ba'da alsolaa fandongo fa dhalikum alribaat kon eh, mu ne fii baabu buntu bi fadli ngëneelu intidaari salaat toog di xaar julli ngëneel yi ca ne allah am na yu bari yuñ ci gisoon waaye da koo samp fii ngir feddali léegi eh, al imam fii andiw fi xadiis andiw fi aaya ci kanam ay xadiis kese leen li muy ñetti xadis te euh, euh, à vrai ñaari xadis yu njëkk yi gisoon nañ leen romboon nañ sauf que dinaa la wax lu tax imaam euh, même ñi souligner yenn ci Riyadou Salihine yi nga xam dañuy souligner ñi ko liggéey def taxrij yeeg yooyu def kii taxrij eh, kii yi nu mu tudd bopp defar ko tabaa bi yooyu di souligner bu dee xadis bu war a ñëwaat boolewuñ ci ñaar yii may bëgg wax. te pourtant ñaar yi romboon na te c'est les mêmes la xadis que xadis boo xam ne romboon na buñ gisoon dinañ la ko wax léegi te xadis euh, <laughs> boobu gisoon lañ ko bañi door a tàmbali waaw ca mois rajab comme rajab bi ñu nekk nii xamaa xamoon ne léegi léegi anniversaire suñu riyab bi ñëw <laughs> le vingt six rajab <laughs> lañ ko ak lañ ko tàmbali woon ah quatre cent quarante quatre ñu ngi ci le euh, euh, tay euh, ñu ngi ci mois rajab bi lañ nekk mille quatre cent quarante six <laughs> waaw <laughs> waaw mais àggaguñ nag ci le vingt ñu ngi le dix-neuf rajab mooy dans six jours dans sept jours insha allah ça sera l'anniversaire notre Riyad mooy defagul nañ ñaari at ci mbir mi <laughs> waaw allahu taala alam ah fadlullahi alayna aljamia ngëneelu yàlla la ci ñun ñëpp waaw ñun ñu koy topp ñun ñëpp waaye waaw <laughs> waaw allah kon al imam ñeent ñetti xadiis yi kon ñaari njëkk yi nañ ko gis après nga xool li tax ma wax la <coughs> mooy xadiis mille soixante et muy junni ak juróom benn fukk ak benn mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yazaalu ahadukum fi salaatin maa daamati as-salaatu tahbisuhaa laa yamna'uhu an yanqaliba ilaa ahlihi illaa as-salaam muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz annawawiyu rahimahullah mu njëkkee xadis bii mu ne an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na laa yazaalu du deñ ahadukum kenn ci yéen waaw Allahu akbar fii salaa nekk ci julli di am statut ku julli waaye statut ku julli mooy ngëneelu ku julli waaye nekkul attey ku julli parce que kuy euh, mooy kii xaar julli julli ba pare toog di xaar beneen julli bu ko neexee wax waaw wax ak gis kenn waaw si bi na nga def gis naa gis waaye ngi jàmm ah masha allah njaboot bi ah, dama temps yi dama feebaroon ah waaw yaa ngi tane shaqaakumullah allahumma rabban nas indi ñaanu kooku pourtant mu ngi am statut julli waaye ngërneelu julli waaye yow ki nga xam ne mooy mu ngi mel ak tey ku julli parce que kuy julli doo nekk di wax ah, ah non <laughs> voilà mooy dina am ngëneelu kuy julli waaye nekkul ne day am euh, li nga xam ne mooy ah léegi nag kon nag comme que yaa ngi xaar beneen julli julli nga tisbaar wala tibis bi xaar gee nekk ci jàkka ji boo fi waxee di nga xam boo gestoo di nga xam boo nangam ak nangam xaddam teku yeeg nangam yi amoo ci <laughs> <laughs> loolu dina ko am waaye te tekkiwul mukk ne waa eh, moom moo kuy julli eh, eh, day am <clears throat> li nga xamante ne mooy statut ba amul droit nag loo xam ne dañ koy tere ci julli ju na he tere nañ la ko ah, <laughs> ah kon al imaamu al xaafidu <clears throat> rahimahullah kon fii laa yazaalu ahadukum yonent ma lay saa saam ne laa yazaalu du deñ ahadukum kenn ci yéen fii sola di yor stafi julli di am gëneelu julli maadaamati sola tahbisu fekk julli moo ko téye ca jàkka ja waaw mu ngi ci jàkka ji di xaar julli waaw xaar même bu ñëwee laata julli di tàmbali kooku day yor comme si mu ngi am gëneelu julli waaw buy dox ci yoon wi yoon saa sax wax na ko ci beneen xadiis waaw waaw moom buy dem ci yoon wi di dem julli foofu lañ koy tabaaseel di ko jàpp ne comme si mu ngi ci biir julli allah <laughs> bu demee toog def baaqiyaatu saalihaat non kii nu mu tudd tahiyatul masjid ak yooyu hmm? toog di xaar loolu lépp gënee la koy julli la ko borom bi tabaraka wa taala bi fadlihi wa mannihi wa karamihi al mahd waaw xam ne <clears throat> mooy eh, daa nekk rek ngëneelu borom bi Allahu akbar képp moom loolee ñu considérer ko comme si waa ji eh bon mu ngi julli ah waaw mu ngi ci julli Allahu akbar kon loolu am na solo waaw léegi euh, mu ne maadaamati salaatu tahbisu fekk jullee ko fa téye ngir moom la war a def moo ko teree génn moo ko teree def laa yamna'uhu teraw ko an yanqaliba mu daldi dox génn dem ilaa ahlihi demaat ci këram illa salaa lu dul julli julli daal moo ko fi téye bu pare woon julli ko wala julli ji muy xaar day dem këram fekk mu ngi lool nag borom bi ci ngëneelam da koy jox li nga xam ne mooy ngëneelu ki nga xam ne mooy statut ngëneelu kuy julli allahu akbar allahu akbar waaw loolu Euh, loolu yéeme na waaw léegi kon xadiis bii nii al imaamu al buxaariyu rahimahullah la wax ak al imaamu muslim abul xuseyn ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi kon ni ñu kaa defee fay mooy est ñoom ñaar dong ñoom ñoo ko solo ñu ne la déedéet xadiis bi du ñoom ñaar kese ci wéete du ñoom ñaar kese ci wéete waaye bu mel ni seen sëriñ imaamu ahmadu ibnu muhammad solo na ko waa imaamu malik eh, solo woon xadiis mel nii mais eh, bi solo bokkul bi eh, réellement imaamu ahmad ibnu muhammad rahmatullah alayhi dina koy solo ñoom imaamu Abu Dawud solo nañ lu mel nii mais pas réellement <coughs> waaw ah rahmatullah alayhi ñoom waa sunanul arba indi nañ lu mel nii mais am na benn différence waaw léegi nag ah, kon léegi hadis bii mooy ban <coughs> ñu ne la hadis bi li tax ma ne la gisoon nañu ko mooy hadis diis diis ma ne la waaw moo tax ma ne la ca Rajab lañ ko gisoon. ba ñuy tàmbale mooy euh, premier buntu baabul ixlaasi wa wa ihdaar an-niyya fi jamii' al-a'maal wal aqwaal wal af'aal al-baarizati wal xafiyya hadith numéro dix <coughs> foofu moo doon même hadith bi hadith six cent quarante sept ci Sahih imaamul Buxaari yi di six cent quarante neuf ci Sahih imaam Muslim même ba woon waaw waaw. hadith six cent quarante-sept ak six cent quarante-neuf hadith ci Seydina al imaamu Muslim eh, eh, al al al al <coughs> bu al Bukhari rahimahullahu Muslim rahimahullahu bokk waaw même hadith boobu moo nekkaat nii waaw akbar te hadith boobu noonu ah mooy lii léegi nañu déglu euh, affaire bi ko defee yoo xam xam nga euh, euh, dana woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salaatu rajuli taziidu ala salaatihi fi suuqihi wa baytihi bid'an wa ishriina darajatan wa dhaalika anna ahadahum idhaa tawadda'a fa ahsana al-wuduu' thumma ataa al-masjida laa yuriidu illaa as-salaata laa yanhazuhu illaa as-salaata lam yaxtu xatwatan illaa rufi'a lahu bihaa darajatan wa hutta anhu bihaa xatii'atan hattaa yadxula al-masjid xoolal léegi nag mbir mi fii la waaw fa idaa daxala al-masjida kaana fi s-salaati maa kaanat s-salaatu hiya tahbisuhu moo nekk nii partie bii bu ndaw bii nii moom la Imaam An-Nawawi indi fii laa yazaalu ahadukum fii salaatin maa daamati salaatu tahbisuhu nit kenn ci yéen du dégg nekk julli loolu ne fekk julli mooy li ko téye xam nga biñ jóge léegi waaye numéro 10 bi ci Riyad bi da ne woon waa ji fa idaa daxala masjida bu nit ki duggee jàkka ji kaana fi salaat day nekk ci julli maa kaanati salaatu hiya tahbisu fekk nekk dafa nekk ne julli moo ko fa téye voilà. mooy affaire boobu nag moo nekk nii waaw affaire boobu moo nekk nii waaw akbar te am na leneen lu mu ko waxe wala yazaalu ahadukum fi salaa man tadara as-salaa waaw baabu fadli salaatil jamaa foofu andi na ko fa moom al imaam al Buxaari waaye rahimahullahu ta'ala andi na ko tamit ci kitaabu ci salaatul jamaa baab man jalasa fil masjid yantaziru as-salaat wa fadlul masaajid imaamu muslim indi ko baabu fadl salaatil jamaa wa intizaari as-salaat foofee lañ indi hadith yi te tam indi nañ ko feneen baabu fadl salaatil jamaa imaamul buxaari rahimahullah indi na ko foofee ci kitaabul azaan kon hadith bii nii eh, mooy affaire bi waaw affaire baa ngi nii. mais waa ji euh, bon foofu euh, dane bu dee kitaabul haddathana Muusaa ibn Ismaa'il dane ki leen nekk la woon Muusaa ibn Ismaa'il daal al-Minqari at-Tabuzaki al-Basri Abu Salama ne woon sëriñ ak sëriñ al-imaamu Abu Daawud rahmatullah alayhi génn àddina lan ñii ne deux vingt-trois ñii ne vingt-six rahmatullah yaani qaala mu haddathana Abdul mu nekk ñu nettal ma Abdul Wahid di Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawlahum Abu Bishr ñu ne Abu Ubayda moom mu ngi génnoon àddina moom it dañu wuute ñii ne cent soixante-seize ñii ne cent soixante-dix-sept ñii ne cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana al-A'mash mu nekk ñu nettal mooy al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad at-Tabastani al-asl moom nag moom itam na ko noonu c'est pareil ñii ne mille cent quarante cinq ñii ne cent quarante cinq ñii ne huit dëkkoon Kuufa nekkoon alimul Kuufati euh, moom al imam al Amash mu ngi gane àddina la soixante et un ah, am ñu ne l'an soixante al nekk ki nga xam ne mooy ku siiw ki siiw ci al Amash di Sulaymaan ibn Mihraan rahmatullahi alayhi qaala ne sami'tu Abaa Saalih mu daal neen dégg Abu Saalih di Zakwaan as-Sammaan az-Zayyaat al moom mu ngi génn àddina l'an nekkoon taalibe imaam Abu Hurayra nekkoon borom import ak export nga xam ne da doon dem nga xam ne mooy Kuufa ak Basra di jóge Medina di ko yóbbu ay diw waaye bu demaalee di jàngal ñooñ moo tax mu am ay taalibe ci réew yooyee rahmatullahi alayhi yaqulu sami'tu Aba Hurayrata yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa rajuli fi ljamaa taduufu ala salati fi bayti wa fi suuqi xamsan wa xamsiina mi'fan xam nga xadis boobu bunt bi ci tegu cent quatre-vingt-onze mooy deuxième xadis xadis bii nii ñu nekk waaw te gisoon nañ ko mu nga doon xadis numéro dix après ci la doon wax ne ci biir xadis bi ah, ne eh, fa ida salla léegi ca biir mu ne wala yazaalu ahadukum fi salaa man tadara salaa te kenn ci yéen hmm, du deñ eh, di nekk ci julli feek mu ngi nekk koo xamante ne nii day xaar li nga xam ne mooy julli kon loolu lu ama am solo la kon noonu la ko al imaamu daal di indee hmm? muy al imaamu al euh, al imaam noonu la imaamul Buxaari indee foofu wax nañ la nag indi ko tamit fi nga xamante ne nii mooy euh, euh, baabu man jalasa fil masjidi yantadiru salaa wa fadlil masajid hmm? indi na ko foofee moom al imaamu hmm? al uh, Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala al imaamu kanta al imaamu Muslim uh, rahimahullahu taala moom mu moom wax nañ la tamit moom nii la ko soloowe uh, alors moom nee nañ la indi na ko al imaamu Muslim ci kitaabu uh, al-masaajidi wa mawaadi'ihaa baabu fadli salaati al-jamaa'a wa intizaari as-salaah indi na ko foofu moom itam al-imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj waaye hadis bi uh, foofu nag la ko indi sinon yeneen yi uh, moom imaam Muslim bu dee côté bii nii. dafa indiwu ko mais indi na ko la wax léegi kon al imam abu abu abul husayn hmm? muslim ibn al hajjaj mu ne abu bakr ibn abi shayba mu ne nettali nañu muy hadith six cent quarante abu bakr ibn abi shayba wa abu kurayb mu nettali nañu suñu sëriñ de abu bakr ibn abi shayba abdullah ibn muhammad ibn Abi Shayba al-Absi al-Wasiti rahimahullah moom mu ngi génn àddina la deux cent trente cinq ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaam gane àddina la cinquante cent cinquante neuf euh, mu nekk sëriñu ñoom <coughs> ci imaamul Buxaari mais Muslim bi mu ëpp mu jële ci moom wa Abu Kurayb ba ñu mel ni ñoom <coughs> waa Abu Kurayb bi kii nag mooy Muhammad ibn al-Ala <coughs> ibn Kurayb al-Hamadani euh, nga xam ne al-Kufi génn àddina la deux cent quarante sept nii ne la deux cent quarante huit moom ma nekk sëriñ waa kutubu sitta jami'an ñoom ñoom an abi Muawiya mu jële abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim alhamdulillah at-Tamimi as-Sa'di mawlahum abu Muawiya ad-Darir al-Kufi moom mu ngi gane àddina l'an cent treize génn àddina l'an cent quatre-vingt-quatorze ginnaaw gàddaayu yonent bi alayhi salatu wassalam nañu ne l'an cent quatre-vingt-quinze qaala mu ne kanta Abu Kurayb qaala Abu Kurayb sama premier sëriñ bi rahimahullah moom dana haddathana Abu Muawiya moom kaddu yooyu lay utilisé an al-A'mash gis nañ Abdullah gis nañ ko sànq an Abi Salih gis nañ ko sànq an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jami' alhamdulillah gis nañ ko sànq annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatu ar-rajuli fi jama'a tazidu ala salati fi baytihi mooy gis nga même hadith ba après ci biir la wax ne fa ida daxala al-masjida kanat as-salatu ma kanat as-salatu hiya tahbisu gis nga waaw mooy la yazaalu ahadukum bi salaat ma daamati salaat tahdisu voilà loolu moom la al imaamu nag daal di indi fii di ko indi di ko ëllë <coughs> moom la imaamu Nawawi <coughs> da gis ne moom la indi fii waaw kanta kaddu yi mu indi ci bi nga ne waaw loolu kaddu yooyu moom ko indi wala imaam imaamul Buxaari <coughs> eh, eh, indi na ko ah waaye imaamu Muslim rahmatullah alayhi indi na ko imaamu comme ñu ngi ci imaamu muslim nii rahmatullah alayhi ah, ñu ngi ci imaamu muslim ah, xoolal ni nga xam ne noonu la ko indee ci même buntu bi kitaabul masaajid wa maadi sa baabu fadli salaatil jamaa wa intizaari salaa mu ne haddathanaa Yahya ibn Yahya mu ne nettal nañu beneen ponkal di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali moom it minqari la am nañu ne minqari mawlaahum an-Naysaabuuri al-Khuraasaani nekkoon Rayhaanatu Naysaabuur gane àddina la cent quarante-deux génn àddina la deux cent vingt-six ginnaaw gàddaayu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom itam sëriñ la woon ci imaamul Buxaari en même temps qaala mu ne qara'tu ala Maalik waxoon nañ la moom daa bokk ci ñu doon jàng bi imaam Maalik tooge mu ne jàng naa ci imaamu Maalik di Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haaris Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari gane àddina la quatre-vingt-quatorze génn àddina la cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi imamu daaril hijrati an abi zinadi mu jële ko abu zidan abdullah ibn zakwan al-qurashiyu siiwa woon ci abu zinan ñi ne abu abdurrahman mu ngi gane àddina la soixante-quatre euh, <coughs> génn àddina la cent trente ñi ne cent trente et un ñi ne cent trente-deux rahmatullahi alayhi al-a'raj mu jële ko al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz ibn kaysan al-A'raj ñi ne Abu Dawud ñi Abu Hazim ñi Abu Muhammad moom nag mu ngi génn àddina la 117 ginnaaw gàddaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam an Abi Hurayrata mu jëla ko ci sëriñam Seydina wa Mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi al moom ñenn li a dëgër mooy 59 la génn àddina moom Seydina Abu Hurayra haafizu sahaabati radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laa yazaalu ahadukum fi salaa maa daamati salaatu tahbisuhu laa yamna'uhu an yanqaliba ilaa ahlihi illaa salaa gis nga imaamu Muslim moom nii la indee kàddu yi waaw waaw moom nii la indee kàddu yi waaw imaamul Buxaari rahmatullah alayhi indi na maa daamati salaatu tahbisuhu waaw moom loolu indi na ko te wax nañ la ko léegi walillaahil hamdu wal minna inna ahadakum fi salaa ma daamati salaa tahdisa waaye tere inqilaab bi loolu imaamu muslim moo ko indi comme fi léegi nag eh, ginnaaw lii lépp mooy eh, lëkkaale bunt bi hadith bi ak suñu bunt bi dañ daal kon hadith bi gis nga ne kon gisoon nañ ko foofu mooy loolu mooy hadith moo nekkaan <laughs> ci yeneen i terme hadith bi imaam indi ko fii eh, an fi nga ne mooy an Nawawi kon di wax gëneelu xaar julli ndax lan mooy yow fekk yaa ngi xaar julli moo xam da dem laa ko wax wi nga teel a ñëw àjjuma par exemple waaw julli bi yaa ngi bi mu ngi ñëw euh, une heure pile lay dugg ci jàkka ji xutba ba quinze une heure quinze après mu julli yow nga ñëw midi et trente loolu woon nga ñëw toog di xaar yow ba ngay am gëneelu kuy julli waaw da ngay am gëneelu kuy julli. feeg julli jee la tee bul loon julli buñ paree nga dellu sa kër dem añi wala dem fa ngay liggéey dem liggéey loolu nag mënoo ci dégg ne waa bu dee ne kon demul këram kon du ko am dañ naan déedéet <laughs> waaw waaw laa yam ndaw an yanqaliba ila ahli illa sala loolu doo ci dégg ne ah kon bu dee leneen ko ko bu doon ne eh, day dem feneen furut këram comme liggéeyukaayam déet dañ naan la ko tëree dem sa liggéeyukaayam mooy mooy julli ji li ci am solo mooy ko fa téye waaw kooku yéeneem sell na waaw mooy ñëwul parce que daa am ku muy fayeeku si wala daa am mirma tay ni xasana tay ni ñëw wala arqan saminan ah moom saa bu ñu noddee ko fa téye dañ leen ko téye la ñëw am am <laughs> ku ñëw daal dinañ lay wax cinq cent francs waaw wala cinq mille francs yow nga ñëw teel a ñëw loolu yow ndeke la la fa tax bi suhu la kay tax nga teel a ñëw mooy xaalis bi kooku bokkoo ci ñi wallahu taala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indiwaat xadis bi nga xam ne mooy mille soixante-deux te xadis boobu lañ la ne moo xadis bi mooy imam da koo dagg <laughs> mais ci biir hadith bi la yeneen saa saa waxe information bi ñu jógee xabaar bi ñu jógee li mu indi noonu nit ki du denc di nekk ci julli maadaamati salaat tahbisu waaye hadith bi ci tegu li ci biir hadith boobu la nekk ci yenn riwaayaat yi sinon bu dee imaam muslim mooy indi bu ñu indi ci kaw noonu noonu la ko indi noonu. waaw ci tàllale bi ñu la wax léegi mu jaar Yahya ibn Yahya an Malik an abi zinaad an a araj an Abi Hurayra mu indi laa yazaalu ahadukum fi salaa maa daama salaatu habisu laa yamna'u an yanqaliba ilaa ahlihi illa salaa loolu mais Imaam Muslim indiwaat na a bi eh, ne la xadis eh, bi nga xam ne moom lañ gisoon xadis dix te war koo gisaat mille soixante cinq eh, muy salaatu rajuli fii jamaa tudaafu wala taziidu ala salaati fii baytihi wa fii suuqihi loolu ca biir xadis boobu indi na fa yi xadis boobu mu ne kon xadis mille soixante deux hmm? kon xadis mille soixante deux nañu déglu